an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci numéro hadith numéro trois cent huit mu ne wa anhu radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falaa yu'zii jaarahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyaskut muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala mu indil ñu beneen xadis boo xam ne ba léegi mu ne wa anhu mooy xadis bi wa anhu mu ngi koy jëlee ci li nga xam ne ci ki nga xam ne mooy sayyidina wa mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda anna rasulallahi mu nekk ne ndaw ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama mu ne qaala neena man kaana képp koo xam ne nekk na yu'minu nekk aji gëm billahi ci yàlla wal yawmil aaxiri ak bés bu mujj ba fala yuzi bu mu lor ngal la bu mu lor de jaaruhu jaaruhu dëkkandoowam waaw bu mu lor dëkkandoowam de tere naa ko ko man rasulullahi sallallahu alayhi wa wa man kaana yu'minu billahi te képp koo xamante ne nii nag daal dinay gëm billahi ci yàlla wal yawmil aaxiri ak bés bu mujj ba fal yukrim nay teral ah jaa falyukrim dayfahu nay teral ki nga xamante ne mooy ganam wamee gan na ko teral waman kaana te képp koo xam ne nekk na yu'minu di gëm billaahi ci yàlla wal yawmil aaxiri ak bés ba nga xam ne mooy bés bu mujj ba <coughs> voilà mooy yawmal qiyaama ba nga xam ne amootul bés ginnaawam loolu mooy bés bu mujj ba waaw mu ne loolu la nag bu comme lool rek fal yàqul nay wax xayran yiw waaw nay wax yiiw lu baax aw li yaskut walla mu noppi waaw nay wax yiiw walla rek mu noppi bu mu ci yokk beneen amul beneen position boo xamante ne nii moom la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii mu ne daal di may mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaam al Buxaari ak al imaam Muslim rahmatullahi alayhima daal di nañ koy solo laaj bi mooy est-ce que ñoom dong ñoo ko solo ñu ne leen déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad solo na ko na ko noonu al imaamu Abu Daawud ak al imaam at-Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja al imaam al Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari. indi na ko bokk na ci bërëb yooyu kitaabul adabi baabun man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falaa yu'zi jaara mu ne haddasanaa nettali nan ma Qutaybatu ibn Sa'iid muy Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Abul Ahwas mu ne ki ñu nettali mooy Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawlaahum Abul Ahwas al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hasin an Abi Hasin moo ko jëlee ci Abi Hasin di Usman ibn Asim ibn Hasin Abu Hasin al-Asadi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an abi salih moo ko jëlee ci abu salih Zakwan muy as-Samman az-Zayyat abu salih al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala an abi Hurayrata moo ko jëlee ci sayyidina abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jaarahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut kon noonu la ko al imaam al Buxaari yu ne al imaamu Muslim ibnu al Husayn ibnu al Hajjaaj Abul Husayn rahimahullahu ta'aala mu ngi ko andi ci kitaabul iimaan baabun ikraamul jaari wa dayf mu ne haddasanaa foofu la ko ne mu ne haddasanaa Harmala ibnu Yahya mu ne haddasanaa nettali nañu Harmala ibnu Yahya waaw muy Harmala ibnu Yahya ibnu Abdillah ibnu Harmala at-Tujibi al-Misri rahimahullah Abu Hafs rahimahullahu ta'aala qaala àndandoo imaamu Shaafi'i la woon foofu la ca Misra dañ la doon wax mu jóge fa la woon mu ne qaala anba'anaa ibnu Wahb mu ne ki ñu xabaare mooy Abdallah ibnu Wahb ibnu Wahb mooy Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Misri rahimahullah ta'aala imaam Maalik qaala axbaranii mu ne nettali ma Yunus muy Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad Abu Yazid al-Ayli rahimahullahu ta'ala an Ibn Shihab moo ko jëlee ci Ibn Shihab gis nañ ko fii ci tallale bële Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab Abu Bakr az-Zuhri rahimahullahu ta'ala an Abi Salamata ibn Abdirrahman moo ko jëlee ci Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhuma al-Madani doomu Sayyidina Abdirrahman ibn Awf radiyallahu anhu an abi hurayrata mu jëla sayna abu hurayra an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nogal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu voilà léegi beneen bi nag bi mu ci teg moobu hadis bi mu teg boobu boobu moo indi fala yu zi bi nga xam ne moom lañ gis mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala haddathana Abul Ahwas an Abi Hasin an Abi Salih fële gis nga sëriñ bi rek fële Harmala la ko jële mu jële ko euh, moom imaam Muslim ibn Wahb mu jële ko ci Yunus ibn Shihab fii nag moom mu jële euh, ki nga xamante ne mooy al imaamu al euh, Muslim mu jële ko ci ki nga xamante ne ni mooy wax naa ko sànq Abu Bakr ibn Abi Shayba voilà mu jëlaw Abul Ahwas an Abi Hasin an Salih Abi Salih bok as-Samman az-Zayyat an Abi Hurayra annahu qala man kana mu ne yonente bay saa saam nee na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut voilà wala rek noppi voilà kon xadiis baa ngi nii waaw ah moon xadiis bii lan lañ ci jànge mooy kon bokk na ci ndénkaane yi nga xam ne moom la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam defal nit ñi ah jaam yi rawatina dëkkandoo yi mu ne képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bés pénc bés bu mujj ba falaa yu zi jaara waaw bu mu mukk dëkk lor moom waxoon nañu fi tapage yeeg wax yu kawe yeeg jël sa yu salte di ko sotti këram ak waaw dinañ ñëw ci xadis bii lañuy ñëw ak yor sa quinzième étage wala trois étages tiim sa jëkkandoo ba nga xamante ne moom mbaar la yor ci suuf salte yu ngeen jël sànni ko ko wala seen doom yi du ngeen leen yar du ngeen wax ak ñoom ñu xam xamal leen àqu dëkkandoo ñu taxaw di leen sànni yenn yi wala di leen tifli di daw wala di yooyu yooyu yëpp ci lor la jóge waaw wala di sotti ay mbir ci seen kaw seng yeeg yooyu yooyu mu ne ku ku gëm yàlla ak bés pénc falaa yu zi jaara falaa yu zi jaara ngal la tere naa ko muy nekk koo xamante ne day lor am na falaa yu zi am na falaa yu zi mooy ñëw ci liñ waxoon sànq xabar ku gëm yàlla ak yow nga xëyam falaa yu zi moom de du lor xabaar la jaarawu mbokk waaye falaa yu zi zi mooy buubu lor voilà <laughs> waaw jaarawu dëkk nooma man kaana te képp koo xam ne yu'minu moom daa gëm <clears throat> billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu penc ba fal yukrim nay teral dayfahu ganam waaw deuxième a ngoog boo amee gan fii nag dëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy bi li mu njëkk indi falaa yu zi jaara aw falaa yu zi jaara bu mu lor ndax sa gëm yàlla mooy xam nga ne boo ko fi loree boo koy lor boroom bi nga gëm de tere na lii ngay def te nag yuhaasabu al mar'u ala an-naqir nit ki dinañu ko xisaab ci lépp loo xam ne moom la def ah loolu fat nga fàttaleku loolu sa ragal yàlla tax freiné la waaw sa bakkan yi nga xam ne fas la wuy màmm fokk nga yor laxaab yi gëm yàlla ngir man koo di freiné di ko téye ci yenn yu mbon mbon ak pulsion dangereuse yi nga xam ne moom la suñu professeur ba yàlla na ko yàlla yërëm professeur de philosophie professeur buub doon wax waaw méfiez-vous des pulsions dangereuses la ñu doon wax waaw rahimahullah rahimahullah dëkkoon Thiès point heure <laughs> waaw masha allah ah rahimahullahu taala wuyu ji na boroomam ah, ko boroom bi yokk ay leer fa mu professeur Mbuub <laughs> alhamdulillah léegi mooy méfiez-vous des pulsions dangereuses maanaam <laughs> comme mooy booy dox bi rek yi nga xam ne yu bon rek la lay kii loolu mooy al nafsul ammaara bisu yi lay jumal yu bon yi yooyu nag foog nga am ragal yàlla ngëm sa ngëm yàlla ak xam ne bi wal yawmil aaxir keneen yàlla moom am na bés boo xam ne ci lay dajale ñépp waaw na bés boo xam ne da nga wa Allah bés bi nga xam ne ci ngeen di dellu ci yàlla yéen ñépp waaw sa dëkkandoo bii moo xam na nga ko ëpp doole wala ëpp ko alal ëpp ko yooyu tax nga koy nga nar koo nongot xamal ne yàlla mu ngi lay gis fa in lam takun tara yara bu dee ne nekkoo di ko gis mu ngi lay gis foo moom mooy ki nga xam ne ar-raqibu alayk moo lay fuglu waaw amul sa lenn moo lay surveiller sa dara lu ko rëcc te tamit noonu ma ko rëccewul bul yaakaar ne après mooy c'est bon pour ëllëg boo fi ñëwee dina la xisaab ci lool dina la ci àtte waaw dina la taxawal àtte la waaw te lépp loo def lépp loo wax sa dëkkandoo ci lu ñaaw maa yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul dara looy génne di ko yàbbi ci sa làmmiñ wi ci lu baax walla safar lu dul ne raqib ak atid ñu ngi koy bind ñu lay surveiller te dinañ rendre compte seen borom yóbbul ko sa téere jëf te bu ëllëgee yaa koy yor soo nga jële ko sa càmmal wala sa ndejoor wal iyaazu billah kon nag mu ngi noonu waaw kon nag nga gëm bés boobu que lii ma fiy def yépp dinañ ma ko vaaraat sa borom bee dàq vaar kuy vaar waaw lépp la remake ëndiwaat lépp teg ko ci kanamu borom bi tabaaraka wa mooy bés boobu day ñëw. boroom bi xisaab la ci lépp loo wax lu ñaaw liñ koy wax am na ku koy bind di ko enregistré inna kunna nastansikhu borom bi nekk nee na nekkoon nañu doon relever doon noter doon enregistré la nga xam ne moom lañ doon jëf la ngay wax la ngay jëf ci lu ñaaw di ko jëmale ci sa dëkkandoo sa boroomam koy gis te bind na ko te wa maa kaana rabbuka nasiya te na nga ne sa borom nekkul koy fàtte mukk dossier yi riir na ëllëg amul waaw sa làmmiñ la ngay wax ak la ngay mbëlee ak di ko ci façon yooyu yépp sa borom ma ngi koy bind ci yu ñaaw kon mu ne kon ku gëm yàlla gëm bés boobu bu lor sa dëkkandoo ndax bés dina ñëw ñu tegalaatal le film bi yépp te di ci di ci tontu te boobaa di xam waaw bés la boo xam ne laa yatakallamu te képp ku borom bi ne waxal wa qaala sawaaba bu keroog ngay dëgg ngay wax lu du pàcc wax bu boobaa di nga xam alors kon nag garaaw na kon lor yiñ wax ci jotaay yee weesu façon yiñ lay wax yépp sa ngénteeg sa tëbbëg sa nangamal sa yooyo sa làmmeñak sa kiyo ah jël say fóotit tuur ko ci kanamu buntu këru jàmbur ak yooyu naan bu dem buur ak yu mel yépp waaw na la leer ne wala lu ñépp bokk nga def ko fa yaa ngi lor sa dëkkandoo yi waaw waaw ba pare nag loolu nag borom bi loolu mooy lëkkaaleeg suñu bunt bi te dinañ ci ñëwaat léegi nañ continuer mu ne wa man kaana yuminu billahi te képp koo xam ne gëm na ci yàlla gëm na yàlla wal yawmil aaxiri ak bés bu mujj ba waaw ah ak bés bu mujj ba mu ne kooku fal yukrim dayfa nay teral ganam waaw waaw teral gan ci diine la bokk waaw léeg-léeg al imaam al haafiz rahmatullah alayhi mu ne yonent way saa saam bi mu waxee lee ba pare summa al amru bil ikram ginnaaw bi mu digle digle bi mu digle ngay jokk mbokk di di teral gan mbokk yaxtalifu bi ixtilaafi al ashxaas wal ahwaal waaw day sopp day day wute di selon ah wuteeg ñan lañ ak yow xaalu ña ngay teral ak yow sa xaal <laughs> manuñoo ñëw ne képp ku fi am gan na nga koy terale ay ganaar ah mais saa yi moom bu ci boppam bu amul ganaar nag saa yi këram <laughs> am góor-góor la nga ne ko léegi yow gan bi mu ñëwee na ko teral loo xam ne moom ci boppam amul déedéet. waaye bu ko ko yàlla mayee bu mu nekk tamit koo xam ne day nay nay lu waaw comme liñ fi waxoon ci biir xaw man naan non man nag moom ganaar neexuma quoi ndeke sax nay kese la waaw wala man moom duma lekk yi quoi ay ay yàpp yi de ba ko kal ci sumb yi ma ne yow ba kal ko ci sumbi sa gam teral ko wala la <laughs> mu ne kon loolu day day kon day wute selon wute ña ngay teral ak ban xaal la jam waaye yow mii teral ak ban xaal mu ne faqad yakunu fardu ayn léeg-léeg nag mu nekk faqad yakunu fardu aynin mu nekk farataay jëmm léeg-léeg waaw waqad yakunu léeg-léeg teral gan nekk fardu kifaaya loo xamante ne bu ko kenn ki taxawee ci mbooloo mi comme gan bu ñëw ci dëkk bi bu ko ñenn ñi mooy ñëpp yoo yoo ganu ñëpp la <laughs> ñoom ñu seet si ne waa man damaa ñëw seet si ah, association nangam wala daayira nangam walla jamaa sangam mu ñëw mais. loolu bu ko kenn ñu kenn dalal ko mais kooku wàcc nañu ci des <laughs> voilà <laughs> voilà voilà mu ne waqad yakunu mustahaban léeg-léeg nag day nekk lu ñu sopp kese wa yajma'u al-jami' min makarim al-akhlaq dajale yi yëpp nag mooy ne teral gan moom daa bokk ci yi nga xam ne mooy teddaangee jikko yi waaw mu ne nag moo tax yonent bi alayhi salaam di wax ci loolu mu ne Euh, parce que hadis bi xam nga al imaam Abu Shurayh dafa solo mel ni imaam An-Nawawi da koy indi juste après hadis bi dina indi euh, bosam Abu Shurayh ñu ngi fi gisoon al-Adawi Xuwaylid euh, ibn Amr radiyallahu anhu foofu dane yonent bàyyi saa saam dane gan gu nekk am na jaa'izatuhu waaw mais du ci riwaaye bi nga xam ne moom la imaam An-Nawawi indi mais buñ ko ci ci taxrij bi dinañ ko gisaale xam naa ñi baabi bii di ñëw insha allah léegi yonent bari saa bi mu waxee loolu jaa'iza mooy zaaru cadeau zaaru luñ koy defal waaw léegi ñu ne ko mais ya Rasulullah sallallahu alayhi ah, loo xam ne dafa war ñu bawal ko ci moom defal ko ko ñu ne ko mais waawaa jaa'izatu ya Rasulullah qaala yawmun wa layla wa diyaafatu thalathatu ayyam waaw mooy ngam ñetti fan la voilà loolu dinañ ci ñëw ah. insha allahu taala ci hadis abu euh, sayna abu shuraih boobu après ñu taxawaale ci jaiza yooyu gin cee dugg insha allah ah léegi kon gan mooy gan gi bu ñëwee yow ñetti fan war ngaa def loo xamante ne lu am solo loo xamante ne nii da nga ko ciy teral dinañ ci ñëw ci hadisu côté abu shuraih bi nañ jàll ngir daa am lu ñu bëgg indi fii loo xam ne lu am am solo la ci wàllu laa yu di jaara voilà moo tax nañ jàll mu ne waman kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir képp bu ñetteel bi bu mujj bi képp ku gëm yàlla ak bés bu mujj ba fal yaqul xayran na wax li nga xamante ne mooy lu yiiw nay wax yiw ah aw yaskut wala mu noppi waaw am na ci yeneen aw li yasmut wala boog mu noppi mu ngi noonu mooy daal wax moo tax wax yi nga xamante ne moom la gaay di wax naan si la parole est d'or la Euh, la parole est là d'argent la la le silence est d'or loolu waxu waxu ko xamul la <laughs> sawaay yow ma la sawaay lan waxal maa ngi lay déglu ah wax ju baax moo gën noppi waaw si la parole est d'argent xaw ma la la silence est d'or loolu mooy wax bu xamul ak tamit tamuy wax ban façon wax lay wax bu dee kay waxam da boobu mën naa noppi bu noppee sax mu gën waaw kay ko kay ko taxuñu ko wax mais wax yiiw moo gën noppi kuy wax yiiw moo ëpp doole fa yàlla ki nga xam ne dana miit noppi waaw moo tax yeneen way saa saa waxul ne noppi leen de da kuy ku gëm yàlla ak bis pénc ba mooy lépp looy wax dee ci muraqabante ak sa borom di bàyyi xel sa borom nga xam ne mu ngi lay surveiller dina dina la xisaab ëllëg donc di wax na nekk loo xamante ne lu mel ni ay alquran ngay ngay reprendre ay alqur ay hadith ay lu baax ak laayante biir ak loo xamante ne danga moytu ñoomin jëw ñoomin kacc ñoomin rabaaj ñoomin façon yu mel noonu nga xamante ne nii mooy nam yi ma yeeg yooyu yëpp ak yi nga xam ne xastaateeg ah ak saagawaate beeg ŋaññante bi yooyu nga moytu waaw mais bu dee ne lu baax nee ma waxal nga naan fal yaqul moo tax na mu ne na wax xayran yi waaw deen wax yiw de bul toog bàyyi gaa yi di jël di jël di di l'occuper occuper le terrain déedéet déedéet wax yiw laa wax waaw waaw moo tax am na ci benn euh, euh, Seyna Abu Umaama soloon a xadiis bu mel nii foofu da ne fal yaqul xayran li yaghnam aw li yaskut an sharrin fa yaslam waaw yonent bay sa saam ne képp ku gëm yàlla gëm bés pénc ba bés bu mujj ba nay wax yiiw ngir tonaw ngir am ay ay yu yiiw ndax mooy wax lu yiiw li wasaare njàngalem l'islam alquran mais yow yaa ngi waman ah lan la suñu borom wax waman ahsanu qawlan mimman da'a ila allah kan moo gën a rafet kaddu bi nga xam ne daa woote jëme ci yàlla amul kon kay woote ci yàlla ko moo loolu kay waxal li taxnam falyaqul na xayran li yaxnam ngir mu tonawu bénéfice wu aw li yaskut bu ko bu bu ci paree na noppi an sharrin bu reelu ñaaw moom ak wax ju baaxul lool moom na ci na ci muuma waaw na ci summun bumbun umyun yooyu yëpp na ko ci def waaw bu ko defee mu noppi ci an sharrin li yaslam bu ko defee mu dal di mucc waaw ndax da téye sa làmmeñ làmmeñ bal la de làmmeñ bal la moo bal bi nekk ci biir pistolet bee yem kon mu ngi noonu lu bon moom noppi ci noppi ci <laughs> waaw waaw yonent bi alayhi salaam nag ci hadis bii bala ñu ñëw ci liñ la wax al imaam saxaaba yu bari dañ koo solo ñoom Seydina Abu Muusa al wax nañ la Abu Umaama Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhum ñoom Mawlana Ibn Umar ñépp ñu ñu baree solo Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñépp solo nañ hadis bi nga xamante ne nii dafa yonent bi alayhi salaam daf cee dajale. teddaa ngay jikko yi nga xam ne ay jëf lañ waaye ay wax lañ waaw yi nga xam ne da bu lor du lor ku gëm yàlla ak yawmal qiyaama du lor bu mu lor mbokkam na teral ganam loolu ay jëf la ndax teral gan moom doo ci wax kese ngay wax waaw wax ju rafet waaye nag teral mooy lekk gën a neex ndax fa muy fanaan na baax naan gën a neex voilà <laughs> loolu moom jëf la ay bay <laughs> ah mu ñëwee ñoojoor <laughs> ma ñëwee ñoojoor ma woon mu ngeen may teral yéen la yéen yi waaw nan ngeen di terali gan waaw bi fii moom ay ay ay ay ngan kese nga ci waaye garaaw insha allah ne yàlla yàlla def li gën rek alhamdulillah ma ñëwee ñoojoor ñu seet léegi do mu des kantaa yi nii mooy bi mu ne na wax lu baax ah wala nga noppi loolu moom wax la loolu wax la <laughs> waaw wax la da wax lu baax yéene da jëf waaye da ngay kii mooy eh, nga noppi mooy summeekul nag ci lu bon mooy awli yaskut wala awli yaskut ci beneen riwaaya bi ah mooy yow lu bon na nga ci summeeku waaye yu baax yi na nga ko soloo ak ak ak ak ak taxalli yi wa taxalli summa taxalli na nga summeeku ci yu bon yépp te soobul yoon yu baax yeeg jëf yu baax yeeg wax yu baax yi te nag ya safaanoog ñoom yooyu simmeeku ci ba set daal di rango ak tahalli bil axlaaq bil axlaaq al yi nga xamante ne mooy jikko yu rafet yi nga xam ne nag moom la wax fi teral gan ba bañ de lor sa dëkkandoo tey wax yiw kon nag mu ngi noonu léegi nag li ñu bëggoon indi fii mooy yeneen ci balay saar saam dafa wax ngir bu bu mu bu mu lor falaa yu zi jaara ku gëm yàlla yawmal qiyaam falaa yu zi bu mu lor de tere naa ko muy lor jaaraku waaw li nga xamante ne nii mooy dëkk ndoom moo tax mu wax ci beneen bi fal yuhsin ci riwaa imaamu muslim rahimahullah foofu mu ne fal yuhsin ila jaare yonent bay saa dana ku gëm yàlla ak bés pénc na rafetal jëme ci dëkk ndoom waaw kon nag mu ngi noonu nay rafetal ci moom tey bañ di ko lor al imam at-Tabarani comme ne al imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah daal di wax naka noonu boo demee ci al imam al-Qurtubi ci aay bi ma doon wax sànq suuratu Nisaa indi na fa aay hadis bi al imam at-Tabarani moo ko solo mu jaar ci hadisu Bahz ibn Hakim an abiihi an jaddi gis nañ ko fan yee mu ne naka noonu wal xaraa'iti fi makaarim al axlaaq moom it solo na ko mu jël ko min hadith Amr ibn Shu'ayb ah Amr ibn Shu'ayb lañ doon wax voilà Muawiya bële eh, muy maamu ki Bahz ibn Hakim gis nañ ko mais pas ci eh, semaine bi passée pas bii mais bële gisoon nañu ko voilà <laughs> kon moo mooy moom ñoom ñi ñoo niroo Bahz ibn Hakim an abi an jaddi Amr ibn Shu'ayb mu ne al-Khara'iti soloo na ko ci yoonu Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi muy Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma mu ne naka noonu wa abu sheikh al imaam abu sheikh soloo na ko mu ne fii kitaabi tawbiix ci téereem moom nag ci yoonu Seydina Muaaz ibn Jabal kon ñetti saxaabaango waaw radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñëpp ñu ne lii en substance li ñu wax ñu ne maa haqqul jaari ala al jaar waaw mais saam lan mooy àqu dëkkandoo ci dëkkandoo Allah déglu leen de wa ansitu te hadis bii nii imaamul xaafis ma ñëwal la comme comme ñu ngi wax ñi ko génneeg ñu ko solo mu ne wa asaaniiduhum waahiya laakin laakin ixtilaafu maxaalijiha yush'iru bi anna lil hadiisi asla mu ne càllale benn par benn ci yi ma la wax mooy dëgërul waaye seenu bu wute ni ñu leen solowee ak ñeneen solo mooy am luy mel ni day yëgle am lu muy wane que ne hadis bi di yëglu di ñu yëgal daal que ne hadis bi même bu dee ne càllali yi dëgëruñu am na cosaan léegi nag kon ñu ñëw mu ne dañu ne yow ya rasulallah yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa haqqul jaari ala al jaar waaye ren bi alayhi salaam lan mooy aqu dëkkandoo bi mu amal ci kaw dëkkandoowam ñu amalante ko de du kenn ke amal keneen après keneen ki moom good fine muy defal lu ko neex déedéet ñoom la c'est réciproque nii ko sa dëkkandoo bi ni ko ko amale noonu la la ko amale qaala yonent bi alei saatu tontu leen ne ida staqrabaka aqrabtahu première un jàppal bu la ñaanee nga lebal ko bu la lebee aqrabtahu nga lebal ko man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasana ana kan mooy lebal yàlla lebal bu rafet yow itam sa dëkkandoo te defal sa dëkkandoo mooy lebal nga yàlla ndax ñii ñooy ayaalullahi ala al ard ñooy njabootu yàlla ci kaw moo taxoon xadis bañ gisoon mu ne ko yow sama jaam bi yawmal qiyaam ah man de xiifoon naa ñaanoon la nga lekk nga bañ mu ne ko yow nan laa ah, bi nan laa joxe nga lekk nan ngay xiife sax te yaa rabbul alamin ba bay ñaan ma lekk mu ne ko xanaa yëgoo woon ne sa mbokk ma diw xiifoon na ñaanoon la nga leel boo ko leeloon di nga fekk pay ga ca man kon ñooñ ñooy njabootu yàlla ci kaw suuf mooy defal leen lu baax mooy yàlla nga lebal kon ila staqrataka bu la lebee fa aqrabtahu nga lebal ko waaw loolu nag kii leb kii leb dafa war a bàyyi xel leen parce que bu dee ne dafa am mauvaise réputation du fay kooku dëkkandoo bu boobaa am na droit ne du ma ko lebal waaw bu ñëwee mu wax ko loo xam ne du fende du wax lu amul waaye dina fexe ba delloo ko parce que waa ji yow koo xam ne boo ko lebalee moom boo ko ba mu ko lebalee comme niñ ko fi waxe woon la mel ni la fàtte affaire bi un an quatre dootu du dajee gi yow du sax ne. waaw gaa yi daa métteeg wala di fàttewu ma ko loonam dama mel ni bii moom affaire bi bàyyee bay amatu ci benn lu ci allusion moom ci def te ñu xamee ko ko du fay bor même ñi nga xam ne dañ ko koy rappeler sax naan ko sama bor bi mu leen di tuur li nga di leen wax loo xam ne yow ci sa bopp xam dëkkandoom yépp ay xam ne am na lu mu fay mais du ko def kooku waxuñu ko kooku moom dëkkandoo am na droit bu ko lebee mu bañ bu dee ne franc mu ne ko non man moom déedéet parce que sëñ bi euh, man xam nga yamala lebaloon ba boobu boobu ba léegi en plus waxoo ci mel noonu comme waaye bu dee rek waa yi moom mënu koo wax directement man na ko jox ngant waaw wax ko wax yoo xam ne du nekk jaar ci tawriya mooy loo xam ne du du wax lu amul waaye dina ko delloo daal delloo bu rafet que moom daal ah yëf yi de moom euh, Euh, kii daal wax wax joo xam ne daal kàccu du ci am waaye mu delloo ko ne ko ba mu delloo ko waaw bañ koo lebal parce que kii du du daa solvant bu dul mais même bu amee lu mu fay du fay nit ñi waaw ku mel noonu moom dëkkandoo bu mel noonu bés bu la lebee am nga droit bañ kooku yorent may saa saa waxula lool l'islam ñun normaux yi lay waxal waaw ñun ñu normal système yu baax yi c'est ça ñu normal lay waxal waaw mënoo ñëw euh, déjouer le système ba pare bëgg yow ah nekk en dehors du système ba pare di doxe ci euh, li système bi teg loi yi teg règlement yi teg nga ciy bénéficier wu alors que yow doo ci dox dara doo ci def dara déedéet loolu mënul la nekk waaw ah, ila staqradaka kon sa dëkkandoo bi bu ñaane ñaanee bu la lewee aqrabtahu nga daal li koy lebal oh, mooy yooyu yëpp dàqoo waaw bu mu nekk yëpp yor say ah waa ji non non ah man nga du farata mooy àq la boo xamante ne lii dalay yóbbu ci li nga xam ne xaq gi nga xam ne mooy day rafetal digg diggante parce que boo ko lebalul tamu après mu yëg ni am nga lebal ko keneen bàyyi ko te moom mu yelloo woon ko soxla woon ko lool aajo bu jàmm. te nekk na koo xam ne ñépp xam nañ ko dëkko bu mënee dina joxe loolu xoolal lu ñaawoo ginnaaw kon fa ida staqrabaka bu la ñaanee nga lebal ko aqrabtahu nga lebal wa ida sta'anaka a'anda bu sàkkoo ci yow ga dimbali ko te loolu gisoon nañ ko ci xaqul muslim ala al muslim gisoon nañ yaa ngi koy fàttaliku bi bor bi am ci yeneen jullit bi loolu jëlaloon nañu lu bari walillahi alhamdu wal minna kon mu ne ñaareelu ak wa ida staanaka bu la ñaanee ndimbal is aantahu nga dimbali ko waaw waaw dalaa ñaan nga dimbali ko ci lum la man di laaj lépp loo xam ne ndimbal la goo ko mën a apporter goo ko mën a defal defal ko ko ñetteel wa ida maridta utta mu ne bu feebaree na nga dem seeti ko loolu it gisoon nañ ko ci ak dëkkandoo jullit bi amal jullit xaqul muslimi alal muslimi xams ak yooyu waaw kon nag mu ngi noonu bu dee ne dafa feebar nga dem seeti ko yooyu yëpp waxoon nañ ci ban àtte la am ak yooyu waaw yan bañ koo bàyyi rek moom daal ba mu feebaree la gis ku ko seeti mu wéet ci këram gi yenn yi sax mënu koo def mënatu la togg mënu la lekk te moom il est lu muy jëli lekk gu muy kii sax wala jóg dem ci toilette bi sax jafe na ko du gis kenn waaw saa bu waxee ay mur kese mur bay aw loolu ñaaw na wala ngeen bàyyi ko ay mbokkam kese yéen ñi mu doon àndal démb nag te dëkk dëkkandoo ngeen sësoo ngeen mel ni mbokkul ci koñ bi wal iyaadu billah kon wa idaa marida bu feebaree utta loolu nag mu nekk hôpital wala clinique wala këram walla kër nijaayam ñoo ci yem nga dem seeti ko waaye ñeenteel wa ida taja adayda bu dee daa am aajo ci leen na loo xam ne am nga ko te nga man koo jox te du la wàññi dara ndax yasalunaka madha yunfiquna qul al-'afw ndax nag borom bi nee na laaj dinaes na la laaj yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lan la ñuy dépenser waxal li def bu dee loo xamante ne sa aajoy bopp koy matu ko kooku duñ la nekk joxe ko bu dee nag da koo joxe te man nga koo muñ fekk ña ngay dundal it man nañ koo muñ loolu mën ngeen ko def te du ñu ko jooytu feneen nii ci wax nii ci seen xaal loolu la ngeen ko def waaw waaw mais